defee Makka nan la doon ji boobu defee aj nan la doon dundee biir këram fan yoon nan lay dundee umma bi xeet wi ak nan lay dundee étranger yi ak yu mel noonu yooyu bu dee yooyu yow xamoo ci dara dara dara sawaay sawaay yow xam nga ne jaar doo doxal lii borom bi wax waxuñu rek ne modèle la pour yéen mooy modèle bi gën a mbaax gën rafet royukaay bi gën ngir rek wax ko noonu royukaay kay moo lu ñuy roy la ku ñuy roy la waaw de passage Abdullah waxoon nañ la waxu ñi nga xam ne xamuñu naan diw moom kenn manu koo roy ndiw moom mooy xan xanaa xanaa du mbindeefu yàlla <laughs> ah bu dee mbindeef mi gën a tedd gën a tedd malaaka gën tedd lépp moom la suñu boroom ne mooy seen royukaay yow nga naan ma sàmba moom kenn manu koo roy xanaa sàmba du nit xanaa sàmba du mbindeefu yàlla dañu mën a roy <laughs> waxoon naa la fi nag léeg-léeg sax gaa yi ñoom <laughs> léeg-léeg ka wax vraiment du royukaay en tout cas ci ku xam moom mënul nekk sa royukaay non su ma xam nga léegi gaa yi euh, euh, muy euh, doo xam lu mu demee mais yow mi xam xam nga rek nga bàyyi leen ak seen wax boo leen mënee laayu biir nga laay leen biir boo xamee ne nag saa sert à rien ah lu dul lañ lay gën a kii mën na ndi tax nga bàyyi leen bàyyi leen. mais nga bàyyi leen nag lañuy ñuy wax boo leen mënee laaj biir nga laaj biir biir ndax addiinu nasiha waaye léeg-léeg ki ñuy wax naan naan moo <laughs> kenn manu koo roy mais moo taxoon ma la wax jooju en dëgg ah li ci ëpp lay nekk dëgg parce que waa ji dañu royukaay sax bañ koy roy kenn manu koo roy koo xam ne sawaay rey julli moo ko mooy aas moo bi aas ci rey julli waaw lépp luy mbaax lu yonent bay saa saam ne woon boo bëggee gis fi ñu ñëwal toog ci jataayam waaw li nga xamante ne nii mooy jigéen ñu nu leen neex la solo ci jataayam waaw mbir yi nekk ab benn pëccëxoo boo xamante bu kenn bu indescriptible bu kenn maw la la euh, euh, melale waaw kooku kay c'est vrai kooku kay xam nga ne kooku kay du royukaay ma ne ku baax sax ba ak mbaaxam lii kooku mën nañu koo roy ak ku mu man di doon ndax yonent la lay saa saa moo féete kaw ñépp tax suñu borom nee na mooy suñu royukaay kon nekk na pour yéen fii rasulillahi ci ndawal yàlla lii sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana waaw royukaay bi gina a baax bi gën a rafet liman kaana waaye ñel ña ah, mu ngi nii lii mooy modèle bi ki ko nangoo mu nekk sa modèle mooy kii borom bi di wax waaw li man ñeel ki nga xam ne kaana nekk na yarjullaha di yaakaar boroomam gëm na digu boroomam gëm na waxu boroomam gëm na diglee boroomam gëm na digleey boroomam yi mu ko dig te gëm na laata lim nekk bu nekk boroomam wal yawmal aaxir te gëm na bés bu mujj ba nga xam ne fala boroom ba di régler jaam yi nag keroog fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir bu keroogee ah genn kuréel bi nga xam ne ñoom ñoo nangoona wammatul seen borom nangoon modèle yi leen borom bi joxoon ñu yonent yi alayhimu salaatu wassalaam rawatina yonent waaye saa saa mu ko modèle ñoom ñu nekk àjjana kantaa ñene woon bëgguñu du modèle du dara contre modèle la sax baaxut wal iyaadu billah fi sa'iir ñu dem safara say lakk kon nag tëggam yaakaar yàlla ak yawmal qiyam te ne dina yaakaar lii muy jëf ah yaakaar na ne bés dina jot borom bi ci mbaaxam dangu bi fadli fakat mu nangul ma lii ba gërëm ma waaw waaye ba na ci wa zakara allaha kasiira te muy tudd yàlla waa joojee lu bare bare kon aaya al bi aaya vingt et mu ne wa qaala ta'ala mu ne borom bi tabaaraka wa ta'ala ba léegi neen al imam an-Nawawi rahimahullah falaa wa rabbika laa yu'minuuna hattaa yuhakkimuuka fiimaa shajara baynahum thumma laa yajiduu fii anfusihim harajan thumma laa yajiduu fii anfusihim harajan mimmaa qadayta wa yusallimuu tasliimaa. aayatu nisaa'i suuratu nisaa'i aaya 65 mu ne suñu borom nee na ma léegi ci garab gi mu ñuy présenté ci digal gi nga xam ne borom bi moo ñu digal ah ci ñuy moy ci li nga xam ne moom la fi yonent bi alayhi salaatu wa salaam indee li nga xam ne moom la indil tukk mu tukkee ci boromam suñu boroom nag ne wa qaala ta'aala mu ne boroom bi yéeg yéegut te kawe te yéegut nee na falaa daq na wa rabbika falaa déet mukk wa rabbika seddalee ko ku wat wat naa ko ci sa borom yow sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw laa yu'minuuna mooy secret gëm yàlla borom bi ci yonente bi alayhi salaam la ko def waaw mooy ci moom ngay jaar mooy buntu bi mooy baabullah buntu bi yàlla bi nga xamante ne nii ku ko dikkalul moom de toute façon doo dugg moom bon non non non doo doo dugg mooy duggee. buntu bi benn buntu bu yàlla de mooy sa kanam nga nga nga wan ko gannaaw di dem mais doo dugg moo tax dina ko wax ci xadiis yi ñuy gis waaw <laughs> man ata'i daxala al-janna wa man asa wa man na kon mu new falaa di mukk waaw wa rabbika wat naa ko ci sa boroom mi def loolee secret boobu ci yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam laa yu'minuuna gaay duñu gëm dëgg dëgg gëm de waaw dëgg-dëggam kenn manu koo am xatta lul yuhakkimuka ñu nangu di la attewoo fii ma shajara baynahum li dox seen diggante ci ay différend waaw oh. yi nga xamante ne mooy yi yi wute yi yi jo indi ak wute seen biir du wallahi du ñu gëm dëgg-dëgg lu dul ñu nangu ah gërëm ñëw ci yow ngir matu seen bopp ngir nga àtte leen ci loole waaw man bu ma amee sama mbokk problème mu njaay la problème njaay lañ am yaxant entre kii jaay ak kii jënd nan lañ koy régler suñu boroom nee na nag bu dee aji ngëm yàlla la mënoo ngëm dëgg-dëgg lu dul loolu da ngeen am différent da ngeen a wute ci biir dem leen ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy dem leen ci alquran ak sunna comme ni ko imaam di leeralee ci kanam tuuti aay bi ci teg dañoo am problème mu miraas dañoo am problème mu miraas xëccoo am nan la ñuy def ak teloo yonent baay saaf saaf mooy nga dem ni charia di miraase li nga xam ne moom la code civil bi wax ak yooyu ak tribunal mukk ah. jàpp ko noonu nag ci lépp. wat naa ci yàlla daq naa man borom bi wat naa ci yow sa boroom yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaa yi duñ la gëm dëgg dëgg lu dul moo tax it képp koo xam ne parewoo sharia àtte la mooy yow gëmoo dëgg dëgg loolu moo tax suñu réew yi garab moo tax maanaam gis nga bu ñuy ñaan <laughs> nañuy ñaan borom bi allahumma rudd al muslimiina ilaa diinika maraddan jamila ee eh, suñu borom yal na nga delloo jullit ñi ñu jëm ci sa diine ji dundin lii nga tëraloon Seydina Muhammad mii sallallahu alayhi delluwaay wu gën a rafet mooy di suuf si doxe laïcité fu ne ak ay yeneeni caaxaani communisme chinois fu nekk ah, ak ay façon démocratie yow en tant que war ci say ñaan yoo nga gën a yaakaaru di ñaan yàlla soppi affaire ba l'islam di dox loolu daa war a bokk ci mbir yi <laughs> parce que yow lii la borom bi wax ne du ngeen am ngëm dëgg dëgg dëgg fekk ñu ngi dund ci nii ñuy dunde loolu manu la dox mukk Sénégal un pays laïque et démocratique et nangam ak sàngam la France nangam ak sàngam le Mali nangam ak sàngam ñeneen ak sàngam yi loolu ba pare te loolu la ñuy woon lépp suñu lépp loolu la mais sa waay est loolu kuy acte woo ci loolu acte woo nga ci li yàlla wàcce mukk léegi nag est bu ngeen amee ak ñaan bu ngeen yaakaar bu ngeen ñaan ngir lool soppeeku ngir ngeen mën a doxal aaya yàlla yi waaw situation bi nga xam ne moom la yeneen ci waaye saa saa ne woon Quraysh ñii dañ doon ñaan borom bi jénne leen ci waaw ña nga xamante ne nii loolu lañ doon dunde mu nekk ak ak ak ak ah mooy yàlla ñoo xamante ne nii dara yàlla doxalu na mukk dara yàlla lañ doon du am lenn yàlla liñ doon doxal waaw léegi loolu nan lañ doon def mais dañ doon ñaan ngir borom bi jóge leen fa wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijali wan nisaa wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira ci saar biñ ne ba léegi di suuratul nisaa waaw lan la wax ca wildaan ya nisaa ya wildaan ya alladina dañu makka lañ ñëwoon mu ne woon wëy ngëm yàlla yi maa lakum wa maa lakum moolu leen dal ba laa tuqaatiluuna du ngeen xare ngir li takuna kalimatullahi hiya al-ulya waaw kalimatu laa ilaha illa allah féete kaw lu dut moom lu tax bu ngeen xare ci lool fi sabilillahi ci yoonu ngeen ko deful défendre dëkk di ngeen yor mu war a féete kaw leneen lu dut moom mais bu ngeen ko deful lu tax du ngeen ko def te jamono jooju wal mustadafina ñi néewal doole fii ci dëkk bi ci màkk gi waaw ñoo xam ne wëy doole lu tax qaalu rabbuna allah dañu ne borom bi de moom lañuy ñuy jaamu moo am sañ-sañ digal ñu tey ndigalam la ñuy topp ndigalu keneen faalewuñu la lu dul daa dëppook ndigalu yàlla waaw atuqaatiluuna rajulan an yaqula rabbi allah rabbi allah te ñuy ñëwal doole min ar-rijaali ci góor ñu min ar-rijaali ci góor ñu wan nisaay ak jigéen ñi warul daanee xale yi alladina ñi nga xam ne yaquluuna ñu ngi naan rabbana e suñu borom axrijna yal na nga ñu génn min hadihi al qaryati ci dëkk bii nga xam ne az-zalimi tooñkat la ahluha ay ñoñam waj'al lana te yal na nga ñu defal min ladunka alhamdulillah tukkee fa yow waliyan koo xam ne mooy suñu méngoo suñuy mbir waj'al lana min ladunka nasira mu tukkee ci yow muy yow yaay méngoo suñuy mbir nekk suñu wali ah wallahu huwal wali waj'al lana min ladunka nga defal ñu mu tukkee ca yow nasira ak ndimbal waaw doon ñaan ngir génn ci situation bii nga xam ne mënuñu fee jaamu yàlla waaw ñun nag ñu bëgg contenté wu ci nii naan jàmm waaw moom de de dëkkub la lii wag lii mais dëgg la mais da ngay ñaan ngir affaire bi évolué wu ba ñuy doxal li nga xam ne moom la borom bi looloo tax mu bind ñu ndax wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ñépp a ko bokkal presque borom bi bindul jinne ak nit ñi dulul ngir ñu ko di doxal li nga xam ne moom la leen mu leen digal ci kaw suuf di sori ay tere en laïcité lan lañ fa doxal notre Sénégal nan la doxal jigéen gu mu neex nga jaay sa bopp amal carte sàngara si kenn tere wu ko xaraamut ci réew moomu mooy yépp yu alxuraan di tere xaraamul prostitution ay jigéen buy jaay sa bopp boo yoree sa carte mais te suñu borom ne waa taqrabu zina jaay ay sàngaraat ay yi nga xam ne dafa xaraam mais garawul ñàkk solo dara lu dul ay daggit loolu garawul xaraamul ci ci ci ci ci ci ci loo réew mi lan ngay nekk jullit ne yii yëpp am na fi te yenn yu bari yu la sa borom digal mënoo ko def ndax. loi bi fi ne nga ne yow léegi nañ contenté wu da noonu ñun daal bu ñu jullee woor ràngam ak sàngam daal àgg nañ déedéet da ngay def ni ñii lañu suñu borom teg royukaay ñii lañ doon doon ñaan lii moo tax yeneen tubaab yi saa saa fu ñu mësoon a yow jàmban mu ne leen muñ leen rek waaw muñ leen ñuy ñaan di dagaan seen borom tabaaraka wa ngir mu defal leen loo xamante ne foofu buñ fa demee dinañ mën a nekk ci jàmm sécurité waaye dinañ mën a jaamu yàlla waaw comme ni mu leen ko ni leen ko digalee ni mu ko gërëme kon nag loolu dañ koy boole ci ñaan yi yal na boroom bi soppi li fi ne may ñu ñu mën a hein doxe li nga xamante ni nii mooy li ñu lim ñu digal waaw walla suñu borom ne woon <laughs> la ta yonente bi saa la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawna 'anil munkar aw la yusallitu Allahu alaykum ah, zillan waaw laa <laughs> dhilla laa yanzi'uhu illaa idhaa raja'tum fii diinikum aw ilaa diinikum aw kamaa qaala alayhi salaatu wassalaam mu ne woon waat naa ci yàlla di ngeen digle lu baax tey tere lu bon mooy lool bu dee ne yow loolu digle lu baax li mooy la en tant que jiit mooy li yàlla ne nañ def loolu la ñuy def mooy nekk li nga xam ne mooy nekk suñu lu wax ku def lu wuteek moom ñu tënk la ci di tere yu yées ku nekk nag ak échelle ba nga nekk ak na koy defe wala bu ngeen ko deful borom bi dina sëmbërtël seen kaw sotti seen kaw ak torox taage boo xamante ni nii du ko dindi lu dul ngeen delluwaat ci seen diine waaw looloo ñu dal léegi da ngaa bëgg ne ñun loolu nan nga ci mën a nekk naan man maa ngi ci jàmm ça va waa va bien non non tout ne va pas jàmm koor yi waaye yow sa sa ruux nag ak sa xol sa borom bi nga war a toroxlu nan ngay xoo nan mën a bu dee ne bokkul ci say ñaan ci loolu moom lim la digal digal ko ñépp ngir ñu tërawuñ ko doxali ko loolu yow amul kenn sax kuy ñaan kese waxu bala rek def effort mais ñaan te ñaan dafa rëy ndax mooy ngannaayu mooy gëm yàlla bi waaw mais xatta loolu maye nañ ko suñ bopp bokku ñenn ñoom dañ koo conscient wul sax conscient wul sax ci loolu bàyyiwuñ sax xel du sax traverse seen xel waaw kon nag fala wa rabbika la yu'minun duñu gëm dëgg-dëgg de xatta lu dut yuhakkimuka ñu lay atteloo lu dul ñu attewoo la fii ma shajara baynahum li dox seen diggante ci ay ñëkk-ñëkk ay différent ay wuute waaw moo tax jullit lépp lu la dal ci sa dund xoolal lan la ci alquran wax lan la ci sunna wax loolu moo war a nekk sa delluwaay waaye war a nekk code civil code pénal nangam ak nangam waaw tàmmal sa bopp yooy ba buñ la waxee mbiru lii la alxuraan wax nga mer waaw wal iyaadu billah summa ginnaaw gi nag buñ ñëwee ngir nangu nga àtte leen ab ay charte la de bu ñu gëm dëgg-dëgg lu dul première condition yu hakkimu ko ñu nangu différent yi am wute yi am seen diggante ñu ñëw yow nga leen ciy àtte ñu ñëw nga leen ciy àtte waaw ñu ñëw nga leen ciy àtte nangu nga àtte leen ci benn beneen condition summa laa boo àttee ba pare nag du ñu daj fii am fusim ci seen bopp xarajan benn ñëkk-ñëkk waaye mooy di jéem am ay réticence ak ah mimma qadayta ci li nga àtte beneen charte ngoog beneen charte ngoog waaw mooy li nga àtte xam nga man ngaa ñëw nangu ne waaw diw de moo may jugé wala lii nga ñëw mais ñu jugé la affaire bi neexu la mu ne loolu rek du ngeen ko am wala nga am benn lu ndaw benn rek xaar ma yàlla ci sa xol loolu duñ ko am xare benn réticence benn lu ñuy ah, ah, ah, alxuraan de lii la jugé kii waaye waaye boobu du ci am mais déedéet mooy deuxième charte summa laa yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta ci li nga at troisième bi wa yusallimu taslima mooy ñu wommatu ak wommatu bu mat sëkk ci àtte bi nga àtte neexoon na seen bakkan au début wala naqari na ko ñoo yem ci ñoom dañ koy far gërëm ndax lan xam nañ ne lii mooy àtte dëgg waaw zalika bi anna allah huwa al borom bee dëgg te àtte mooy dëgg sama bakkan nag noot naa ko ba mu nangoo attewoo ci alquran ak sunna loolu rek doy boo ñëwee ndax man naa atte loo xam ne bakkan bee la naan mais nag bu ko def loolu nag mooy képp koo xamante ne nii yow na ngaa taxaw yow kese ak ah, nga bëgg a def benn yaxantu benn commerce wala benn action benn transaction bés boo balañ ci dugg da ngaa waroon a xam nan na ko lan la ci alquran wax lan moo ci atte charia est-ce lii daga naam biir loolu benn mbir la nga def effort boobu mooy yow nangu nga yu xakki muuka <laughs> say ci say mbir yow léegi nag boo ñëwee ba xam àtte bi nag oo ne waa mais il faut nga not sa bakkan nangu nag doxal loolee waaye bul ne noo yow daal mbir yi fekk concerné wala day xaraam bu la concerné nag mu commencé xaraam mu commencé dagan déedéet mel ni sawaay bi moom moom moom mi la gaa wax muy ifta naan leen lii dafa xaraam te waxoon na dëgg mu ko concerné moom mu am tey moo war a am xaalis léegi nag moom affaire bi daa war a dagan daal muy ut ay ay échappatoire ak ay daruraat tubihul mahdurat ak ah ay al amru ida daqat tasaak ida di ënd ay yoo xam ne ngir dalalee ko xelam loolu ma ne da ngay jaaxaan laa naan naan mbir xam nga dar war waa boo nee ci nécessité léeg-léeg li xaraam moon boo ma ne ci mais loolu lay paare woo quoi moom lay moom lay mbubboo moom lay muuroo ngir mën a def caay-caay yoo xamante ne leer na ko amu ci dund leer na ko ne lii dafa xaraam waaw mooy boo nanguwee na ba xam àtte bi ah da ngay nangu wommatu ci nag waaw dalay neex d'abord hmm. doon ci cas de conscience nag lii waruma ko woon sax feexee xam ndax xam naa ko fii mu ne nan laay def la man <laughs> ndaw sa waxoon ñoom diw de <laughs> ñoom moom bu ñu dem ay xaritam conférence yi duñ fa dem parce que dañ naan bu ñu fa demee ah bu ñu fa demee oustaz sa waaye da leen di wax yoo xamante ne nii dañuy xam ne baaxul te bu boobaa nan lañ koy mujjee buñ ñibbisee duñ mën a continuer ci liñ newoon quoi boo tax daal ñoom bu ñu dem wala bu ñu laaj yenn yi parce que buñ ko laajee da leen naan lii dafa xaraam te bu ah ñoom dañuy am cas de conscience problème nan la ñuy bañ a nan la ñuy bañ nekk ci li nga xam ne moom la ñu nekk di ko continuer voilà xam nga kooku day nax boppam <laughs> waaw moo tax xam ndax ñooy na moom bu ma xam bu xam xam na ko laajee yii sax ko laajee daa ma daa xaram te bu boobaa la laay li may def kon moom ci boppam xam na ne li mu nekk baaxul waaw premièrement xam na ko nekkul sax ci lu ah. wa man waqa'a fi fi al-haraam waa ji newul ci loolu de rotul ci ay shubuhaat moom leer na ko ne baaxul waaye moom foog na ne day na xoolal rek Iblis ni mu a naxe doomu aadama ni mu mën a foweere doomu aadama mu xam loolu ba pare ci boppam jàpp ne léegi moom le fait déggul ab ustaas wala ab jàngalekat wax ko ne loolu xaraam na kon garaawagul même bu dee ne leer na ko ne lii muy def xaraam na waaw léegi nag na ci nekk noonu mais bu mu ko laaj mukk ndax bu demee laaj ko eh, eh, bu ko waxee moom nan lay def après ndax commerce am bii ci lay ame lii njaayam nii ci lay ame lii te lépp xam na ne riba moo ko tey mooy kon ginnaaw gi da ngay nangu wommatu ci te doo am benn réticence ñëkk ñëkk bu nekk sa xol naan bu muy góor di doon bu ko xam déedéet dalay neex finalement wa yusallimu ñu wommatu taslima ak wommatu kon ñetti charte yi mooy charte ku gëm dëgg-dëgg yàlla bu ci benn feeyee mooy sa ngëm des na waaw ila aaya soixante-cinq mu ne wa qaala taala mu ne borom bi tabaaraka wa taala nee na mu ne borom bi fa in tanaazatum fi shay'in farudduuhu ila allahi wa rasuuli in kuntum tu'minuuna billahi wal yawmil aaxir ba léegi ñu ngi ci garab gi de ci nitu too toolu nit ñu sell ñi di garab gi nga xam ne moo ñuy digal di wattu di jàpp ci sunna ak ay teg ay tegginam muy dër doxal yi nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne suñu borom boobu nga xam ne moo tawe te yéegul nee na ba léegi fa in bu ngeen xëccoo wii fii shay'in ci lu ngeen mën a xëccoo tudd nañ ko fi fan yii farudduhu na ngeen ko delloo mooy lépp mooy mooy aaya bi ñu jógee rek lay leeral lay gën a kii waat waaw feddali fii ma shajara baynahum li nga xam ne moo wuute yi am seen diggante bu ngeen xëccoowee ci mbir am ay discorde am ay wute ci lu fii shay'in mooy ci lu man bii doon amul ñu ne bon code civil bi code li jëm ci wàllu familial dañ koy bàyyeeg bo l'islam ko mais li ci rek c'est le la la le code laïque nag mooy mooy mooy intervenir loolu moom waxi caaxat la waaw saucissonné saucissi saucissonné li nga xamante ne mooy diine ji daal comme fast food laaj sa mburu laaj soos bi ñu ciy def ak ban ndawa escalope li nga xamante ne ni ah mooy kebab wala leneen wala bëf wala yàqu yàqu kanaara léegi ñu boole la ngay xam diine ji nag du loolu yaa fay <laughs> diine ji du fast food de wallahi <laughs> soob lu la neex loo ngay doxe kon loolu man deme <laughs> te wallahi moo tax colonisation ah, colonisation vraiment c'est une calamité gis nga gis nga waxuma la Sénégal ak ay Afrique yi rek de gis nga monde bi yëpp pays jullit ñi réewu jullit yëpp gis nga boo seetee li leen dal dëgg dëgg dëgg dëgg li ñu nekk léegi ci ñàkk solo doyadi ci kaw suuf ñu ñuy nappaaje comme ay banaana yu nooy yéeféer yi nga xam ne seen champ de euh, euh, ñun ñooy seeni serpillère